Euh, jeexaloon nañ rasotu Uhudin gisoon nañ ne xare la boo xam ne bu bari njàngat comme ni ñu gise woon ñu ciy jariñu ba ila yawmi diin ginnaaw bi ñu gisee xare boobu annoncé woon nañ ci jataay bi ñu génn mooy bi ñuy tëj ghazwatu Uhud ci wàllu wi jëmoon ci wàllu tafsiru firi bu gaaw biñ def ci verset yooyu nga xam ne ñoo nekk ci suuratu Ali Imran 121 ba 179 waxoon nañ ne yonent bi aleyhi wassalaam bi mu jógee Uhud dafa dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam a waaye naka la àgg rek ca suba ga beneen xare mu duggaat ci beneen xare te xare boobu incha allah moom lañuy gis tey gisoon nañu këne ghazwatu waxut mu ngi amoon bisu samedi lool pour ñu bañ a perdre fil bi mooy ca début ba lool waxoon nañ ko këne ghazwatu Uhud bisu samedi la amoon ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi muy génn comme li ñoom imaam Ibn Isaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa an abiihi wax mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog dafa julli àjjuma di def sermon bu am solo soññ ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ñu daldi muñ te góor góorlu te wàkkiirlu ci seen boroom subhaanahu wa taala ginnaaw jullit àjjuma ji ñu daldi dem xare bi nag mu ngi amoon bésu samedi ci bésu samedi bi ci la lépp am ca la jeex ci la Uhud jeex yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi dëpp dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi mu delloo kon lan moo fa xew loolu noonu lañu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi di nettali imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi wa abihi mu ne a ah, falamma kaana al-ghadu min yawmi al-ahadi li sitti ashrata layla madat min shawwal addana muaddinu rasulu rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fi nnaasi bi talabil aduw imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne wa kaana ndax ba muy wax lool la ne dafa commencé ci kaw wa kaana yawmu uhudin yawma sabt an nisf min shawwal mu ne bésu uhud wax li wax sànk mooy li ñu wax sànk kene bésu samedi la woon ci moitié weer wi ci weeru shawwal loolu gisoon nañ ko ca début bi nettali ghazwatu Uhud kañ la woon ak wuute yi nga xam ne ñoo am ci kañ la woon mu ngi amoon kon ci Shawwal mu ne fa lamma kaana al-ghadu min min yawmi al-ahad li sitti ashrata layla madat min Shawwal mu ne nag bi nga xamante ne ca suba ga mooy bi xare bi jeexee bisu samedi bi nee na ca suba ga tombeek le 16 16 ci mois wu shawwal comme que bésu Uhud moo doon le 15 moo doon euh, diggu mois bi le 15 mu ne nag ca suba ga ah di bésu samedi tombeek le 16 non bésu dimanche bésu bésu dimanche tombeek le 16 yoo xamante ne ci weeru shawwal ah shawwal mooy weer wi wi ñëw après weeru koor ñun weeru koor lañ ne mooy weer wi ci tegu weer wi ci tegu weer woo mooy weeru shawwal mu ne ba ca ca suba ga ca après ghazwatu Uhud ca suba ga mu ne addana muaddinu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi nnaasi bi talabil adu mu ne naka suba gazwatu Uhud jot ca suba ga yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki nga xam ne mooy ki koy dal daldi am na ci yenn riwaaye ndax xadiis yi dina ñëw ci kon imaam ibn Isaaq rahmatullah yi gis nañ riwaayam la gis ni waaye dinañ ñëw ci taxrij bi insha allah ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko solo noddu katam bi am na yeneen riwaaya bu imaam al-Waaqidi dane Bilaal Seydina Bilaal ibn Rabah radiyallahu anhu moom moo woote ci nit ñi ngir ñu dajaloo ñu ñëw bur ban cause bi talabil aduwi ngir ñu dem toppi waa Quraysh laata ñuy àgg Makka dab Ah, loolu nag mooy imaam ibn Ishaq lii la wax mooy ne cause yi tax yonent mi alayhi salaatu salaam génn jëm ci xare bi dafa am wuute ndax imaam ibn Ishaq rahmatullah yi ci biir ci biir xadiis bii nii muy nettali moom wax na li tax ah, ñu génn comme ni ñu ko waxe nii nañ àggale ba sam après ñu indi beneen cause bi nga xam ne moom la ñeneen ci waa ahlu siyari wal maghazi wax raxmatullaahi ala al jamii kon imaam ibn isxaaq ne kon noddukatu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woote ci nit ñi bi talabil aduwi ngir ñu di topp ki nga xam ne mooy seen noon bi nga xam ne mooy quraysh abu sufiyaan ak ñi maam dal jóge Uhud waaye mu ne wa azzana muazzinuhu allaa yaxrujanna ahadun illaa man xadara yawmana bil waaye nag mu def benn précision ne nag ñi nga xam ne ñoo am am droit mën a ànd ak ñun ci xare bii ma jëm man alayhi salaatu wassalaam mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fekke woon démb ghazwatu Uhud ñooñu laa soxlawaat képp koo xamante ni nii ci jullit ñi mooy ñëw nañ ba Medina ñépp ñëw te yëg nañ nouvelle bi nit ñu bari ñëw mu ne yonent bi alayhi salaam yëgle que ne képp koo xamante ni fekk woo woon démb xare Uhud doo ànd ak ñun mu ne fa kallamahu Jaabir naa Abdillah léegi mu wax ak moom Seydina Jaabir ibn abdillah di doomi seydna abdullah ibn amr ibn haram mi nga xam ne bokk na ci njëkk a faat keroog Uhud moom moo toppoon naafiqi naan leen bu leen gàcceel seeni mbokk yi ginnaaw bi li teew li xew-xewe bi ngeen gisee ne seeni noon jege nañ baayam mooy abdallah ibn amr ibn haram seydina jaabir siiw na insha allah dinañ ñëw ci tarjamaam ci yeneen occasion insha allah seydina jaabir ibn abdillah bokk na saxaaba yi gën siiw eh, moom seydina jaabir mii bokk ñi ëpp ñi nga xam ne moom lañ riwaaya xadiisu yonent bi aleyhi salaatu léegi seydina jaabir wax ak moom ah ngir yonent bi aleyhi salaatu bàyyi ko mu ànd ci xare bii mu jëm moo tax ah ci riwaaya imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi bi nekk ci Dalaa'ilun Nubuwwa bi imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi ah Seydina Jaabir radiyallahu anhu dafa expliquer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam na ko noonu imaam al-Waaqidi soloo ko boo demee tamit di nga fekk wax ji te loolu nettali woon na ko ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam tuddoon nañ ko ci nettali ghazwatu Uhud dana yonent bi alayhi salaam ne ko man li tax ñëwuma Uhud mooy sama baay di Abdallah ibn Amr ibn Haram moo ne woon ma toog ci doomam yi neuf doom yu jigéen yi mu bàyyi ginnaaw bëggul ñun ñépp ñu génnandoo maak moom ñu demandoo ci benn xare maak ñoom bàyyi ay jigéen ñu ndaw noonu ci ginnaaw mooloo taxoon mu ne yow des fi te man duma gënal duma la gënale ci jihaat ci yoonu yàlla kon yow yaay toog yow sama doom te bëggoon naa man ñu faat ñu faat la ci yoonu yàlla sama kanam waaye nag comme que situation bi nii la demee mooy ñun ñépp mënuñoo dem bàyyi fi sarak yeeg sa ñooñ sa sœur yi sa sœur yi mënuñoo leen bàyyi ginnaaw kon nag des fi mu ñëw na yonent bi alayhi salaatu wasallam man damaa bëgg ànd ci xare bii nga jëm ndax Uhud gaa dëgg la li tax ñëw ñiy ànd nee nga kuy dem ci xare bi ku fiy ñëw foog mu fekke woon Uhud man li tax Uhud dew ma lii moo tax kon nag bàyyi ma ma dem ma ànd ak yow alayhi salaatu wassalaam mu daldi koy permettre yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal koy jox ndigal moom Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma wa ardaahuma imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi nag di wax objectifu lan moo tax ni malgré blessure yi ñu am yonent bi alayhi salaatu salaam bul fàtte ne tuñam tojoon nañu ko damoon nañu bëñam e, kaw lex bi noonu jam fett fettu mubbu koŋ bi mu soloon ci casque bi mu ngi ci woon duggoon na ci mooy blessure yooyu xam nga ne mooy wéragul ak ñi nga xam ne blessure yi daanaka ñépp am blessure waa loolu noonu moom lan moo tax rek te suba ga même pas Quraysh waragul a àgg Makka xaajalagul sax yoon wi yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg leen a dab yi mag imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ne mu ne wa innama xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam murhiban lil aduwi waliyablughahum annahu xaraja fi talabihim liyadhunnuu bihi quwwa wa anna alladhi asaabahum lam yuhinhum an aduwwihim imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi nag mu ñuy wax sabab bi tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn mu ne boo mu ne moom alayhi salaatu wasalaam dafa génn murhiban lil adu ngir tiitloo ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh ak Abu Sufyan waaye tamit ngir mu jotele leen ba buñ déggee ne mu ngi topp seen ginnaaw di leen fekk si di leen dab si ñu daldi yëg loolu ngir li yadhunnu bihi quwwa bu ko defee ñoom ñu ne way mais gars yi daal sont des des des des des lions quoi ñii nag chapeau ñii liñ leen liñ leen def démb démb démb ni ñu leen massacré démb malgré tout ñun ñuy ñibbi pa neewaguñu xaas ñu ñuy dab mais gars yi nag kon gars yi dese nañ doole ah li yazunnu bihi quwwa wa anna alladhi asaabahum waaye ba bu ñu ko yëgee que ne ñu ngi leen di topp ñu ngi ci seeni trousse di leen topp ah ñoom ñu jàpp ne ñu xam que li leen dal malgré li leen dal ci rey gu metti gi ñu rey ci ñoom décapitation yi blessures yi que loolu noonu lam yuhinhum loolu suufeelu leen te gàcceelu leen te mettre leen à terre mettre leen à genoux te tamit yoon joxuñu loolu du tax ñu yoon jox ci seen kanamu noonu kon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi loolu la wax ci cause boobu léegi nañ xool kon moom gis nañ cause bi mu wax dana yonent mi alayhi salaatu salaam dafa génn ngir waa Quraysh yëg këne ngir tiital leen te buñ ko yëgee ñu xam ne ñoom li leen dal démb ci ghazwatu Uhud loolu mettre leen kaw te tamit taxul ñu yoon jox seen kanam ñoom waa Quraysh kon benn cause ngoog benn sabab nga boog boo xam ne imaam Ibn Isaaq rahmatullahi alayhi moom la tudd kanta imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi ak imaam al-Waaqidi alayhi ma ñoom dañoo wax beneen li nga xamante ne beneen beneen cause mooy cause boo xam ne euh, après boo ci biti nii nag naan dañu wute waaye nañ ko gis d'abord imaam Muusa ibn Uqba moom nettaleem li mu nettali noon mu ngi ci Dalaa'ilu Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi ala al-jamii moom dane bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la dollu Madinatul Munawwara ginnaaw gazwatu Uhud mu ne dafa am qadima rajulun min ahli makkata ala rasulillah sallallahu alayhi wa fa sa'alahu abi sufyan wa ashaabi mu ne dafa am benn góor bu ko fekk koo xam ne ci waa Makka la bokk benn Mekwa benn Qurashi ñëw Medina ca suba Uhud mooy Uhud bi mu amee ca suba ga am benn waay bu jóge Makka daal di fay ñëw mooy fraîche de fraîche kii mu ngi door a jóge màkk nii kon c'est sûr kii ci yoon bi la jóge léegi la agsi yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj ko ne ko loo ndax am nga xabaar ci Abu Sufyan ak ñi mu àndal mooy armée bi fa waa ji ne nazaltuhum fa sami'tuhum yatalaawamuun yaquulu ba'duhum li ba'd lam tasna'u shay'an asabtum shawkata al-qawmi wa haddahum thumma taraktumuhum wa lam tabturuhum faqad baqiya minhum ru'uusun yajma'uuna lakum waa ji ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam man nag ndeem dang maa laaj ci Abu Sufyaan nag armée bi mu àndal di ñibbi Makka jóge Uhud mu ne man de maa ngi dajeek ñoom fi ma dajeeg ñoom maa ngi leen dégg yatalawamuuna ñu ngay ñu ngay ñu ngay ñu ngay ñu ngay ñu ngay kii euh, ku nekk di sikkal sa morom mooy ku nekk ñenn ñi di sikkal ñi ci des oh bon mooy ñu am mooy seen victoire bi am dafa am benn goût quand même bu boo xam ne bu mu bàyyi ci ñoom léegi nag ñuy yeddante voilà ñuy yeddante ku nekk di ñuy yeddante ku nekk di yedd sa moroom mu ne yaqulu ñenn ñi ñu ngi naan li ba'd di wax ñeneen ñi mooy ñaari kuréel lañ leen ñii di ñeed di ci des ku nekk di yedd sa moroom ñenn ñi ne lam tasna'u shay'an yéen defu ngeen fi dara ah ma ne ñun daal gis nga Uhud nii jóge Uhud ñibbi nii waaye defuñ fi dara yéen asabtum shawkatal gaa yi mooy Seydina Muhammad alayhi salaam ak saxaaba yi ñuy wax ñooy alqawmu fii mais yéen jot ngeen ci ñoom ñoom seen doole jiñ amoon réduire ngeen ko bu baax seen tar mer gi amoon contre ñun ñu ñu leen briser nañ leen waaye waaye àggalewuñ travail bi summa taraktumuhum yéen da ngeen a atteindre seen mbir yi te àggalew finiru ngeen le le travail le boulot n'a pas été comme il fallait ah non non non non yéen defu ngeen dara cem ah cem walam taqturuhum yéen ngeen bàyyi leen am ci ñoom loolu c'était l'occasion rêvée ça ne se présente pas tous les jours tous les matins devant nous lii occasion la force la la'allana nagtanim minha wa min hadhihi waaye aka neexoon waaye ñu daal di ci li nga xamante ne nii nag mooy occasion bu neexe noonu ñëw ba am suñuy noon am leen mooy am ko kuubu dal ba xam ne ñu kaawu ko par moo ci des ñu dëpp bàyyi leen fa quoi ah ngeen leen benn yoon walam tabturuhum faqad baqiya minhum ru'usun yajma'una lakum yëg leen ne nag mooy ñenn ñi ñi yedd ñi ci des yëg leen ne dese nañ ay teg yoo xam ne ay ponkal ci ñoom yoo xam ne de toute façon ils vont réunir tôt tôt ou ngir dalak suñu kaw ñun Quraysh waaye ñi ñu bàyyi foofu noonu nga foog ne dañuy toog di ñu ragal non non ñu ragala ah. ñoom gis nga ñoon yajma'una lakum dinañu dajaloo yi beneen bés takk xare ñun ñëw ci ñun waa Quraysh suñu kaw ngeen xam kon ñun defuñu dara loolu lañ doon waxante ci riwaay imaam al-Waaqidi bi moom dane ba mu ko waxee euh, waaye bi mu euh, bi bi ñi di wax loolu non non defuñu fi dara tous waayow ah kii ne Safwaan ibn Umayya ne ah déet déedéet gaay yaa qawm laa tafaalu wa fa inna alqawma qad xariboo wa axaafu an yajtamica aleykum man taxallafa min alxuruj farjicu waddawlatu lakum fa inni laa aamanu in rajactum an takuna addawlatu aleykum ci riwaaya imaam alwaaqidi bi mu ne bi ñu waxee bi ñenn ñi mooy dañuy yeddante benn partie bi wax na loolu ne leen ñun on n'a pas fait le boulot comme il fallait le boulot n'a pas été achevé ñun jeexaluñ liggéey bi te nag mbir boo ci dem da dem ba jeex ndax lii ñu leen def tey bàyyi leen noonu tamu des ay gaay ay ponkal ci ñoom loolu mooy dañoo reporter suñu suñu toroxtaange rek ndax ñooñu dañuy dajaloo bés dal suñu kaw Safwan ibn Umayya moom gisewu ko woon comme nit mbooloo moom wax moom ni bokk ci ñi galvaniser gars yi dajale les troupes ngir ñu ñëw xare ci Uhud xare ci Uhud moom mu ne yaa qawmu la tafaalu mu ne yéen samay ñoñ yéen waa Quraysh mooy lañ doon discuter seen biir waa ji lii la leen romb ba am leen fekkee foofu mooy pas romb leen di dox ñoom ñuy wax muy dégg mooy ne ci waa Quraysh la bokk day ñëw nuyoo nekk ak ñoom léegi nag biñ toogee mu dégg gaa yi wax loolu Safwan ibn Umayya ne ko ne leen yaa qawmu yéen samay ñoñ man de gisuma li li ñeen li ñuy wax ndax fa innal qawma qad gis nga jullit ñi ñu gañe mer nañu mer gu boo xamante ne ni ci defet bi ñu am tey man nag Safwaan wa axaafu an yajtami'a alaykum man taxallafa min al-xuruj li may ragal mooy ne gis nga défaite bii leen dal dellu buñ delloo ña nga xam ne génnuñ woon ñëw participer ci xare bi bokk ci xare bi ñoom dañuy ñëw ànd ak ña desoon ñu takk beneen arme bu gën a fort li ñu dajaloon ñi ñu dajaloon loolu nag laa leen di ragalal de yéen waa Quraysh man Safwan kon nag li ma leen di wax te di leen ko conseiller di leen ko laaye biir en tànk que ku bokk ci yéen te sooke woon xare bi ah farji'u wa dawlatu lakum nañu dellu Quraysh continuer suñu route buñ fi dëpp naan dañuy xeexiwaat bu ñu continuer dem Quraysh wa dawlatu lakum way ngañaay li ñoo ko moom ñépp dinañ yëg ne Quraysh gañe nañ alors que bu ñu defee demi-tour ñu ñëwul woon yëg gis défaite bi ñu àndaat gañewaat ñu kenn dootul tudd woon kenn dootul tudd suñu victoire dañ naan mbir mi benn xare kese la woon début bi Quraysh gañe foog ne ñoo ci ne ñu dëpp di jéem a kii ñu rajaxe leen loolu nag laay bañ de kon nag farjoxu dellu leen wa dawlatu lakum waay waay wër ngalu mbir mi waay waay mbir mi waay caaya ji ñu yor mooy bayre gi ñun ñoo gagné la victoire l'étendard de de de victoire fekk ñu yor kon nag maa ngi leen di yëgal ne fa inni la amanu in raja'tum an dawlatu alaykum damay man nag Safwan dama leen di wax ne aw ma benn kóolute te woo ah mooy daal risque la. ñun ñu dellu di xarewaat ak ñoom te damay ragal ne sax gis nga bu loolu buñ delluwaatee ñoom ñu gagné ñu cette fois-ci loolu la Safwan ibn Umayya wax kon ñu gis ne bii euh, lan mooy lan mooy li nga xamante ne mooy sabab bi cause bi la wax dare benn waay bu bokk ci les Quraysh moo jóge Makka ñëw wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko dégg naa waa Quraysh mu laaj ko nekkoon Abu Lo ban xabaar nga am ci Abu Sufyaan ci yoon bi ak ñim àndal mu ne man de daje naa ñoom dégg leen ñuy yeddante wax loolu naan yéen daal def lii ngeen def ba pare tourner sans ngeen achever gaa yi te loolu li mooy wutewul ak waxu imaam ibn Ishaq bi sauf ko waxu imaam ibn Ishaq bi da ngay gis ni te imaam ibn Ishaq dina tudd lu mel noonu dina tudd histoire bu mel noonu mais mais moom dangay gis ne dane lan dane li tax mu génn mooy pour tiital leen man na ngaa leen a boolee tamit nenn mooy ne yonent bi alei satu ñii bi ñu ko ko waxee mooy mu que ne yëg ne ne ñoom nee nañ dañuy dëpp mu daal di jóg nu mu gën gaawe ànd ak ñi nga xam ne ñoom la xeereeloo ñoom la àndoon xare démb dem ngir tiital waa Quraysh buñ yëgee ne mu ngi ñëw yëg ne ndeke gaa li leen dal yépp taxul ñu yoon jox lii dëgëral nag mooy man nga ko boole noonu mooy loolu moo gën ndax lii dëgëral ne ñaari euh, mooy këne euh, li ñoom imaam Muusaa ibn Uqba ak imaam al-Waaqidi que ne loolu ñu wax mooy ne loolu la loolu mooy li li poussé yonent bi alayhi daal di génn ci xare bi mooy li nga xamante ne moom la imaam al al Firyaabi solo naka noonu imaam an-Nasaa'i naka noonu imaam at-Tabaraani rahmatullah alayhim ci sanad boo xam ne bu wér la kanta riwaaya yi ñu la wax yi ñoom abu ki euh, imaam Ibn Isxaaq imaam Muusaa ibn Uqba imaam al-Waaqidi yooyu yëpp dafa am daaf mooy am na ak di gu nekk ci xadiis yooyu noonu. mais yii nii ñooy tuddal muy riwaay imaam al-Firyaabi imaam an-Nasaa'i ak imaam at-Tabaraani ñoom seen sanad bu wér la ñu jële ko ci Seydina ñoom ñépp ci Seydina imaam Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne lamma raja'a al-mushrikuuna min Uhud wa an Uhud qaalu laa muhammadan qataltum wala alkawaaciba ardaftum bisa ma sanaatum irji'u mu ne moom imaam abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne keroog bi Quraysh jógee Uhud ñoo Abu Sufyaan di ñibbi ci yoon bi xaalu dañu ne waxante seen biir ñu ne mais laa muhammadan qataltum la muhammadan qataltum ñun daal mooy ñuy waxante seen biir mooy ñuy yeddante ñenn ñi di wax ñu leen yéen yéen rayu ngeen seydinaa muhammad deewul rayu ngeen ko yéen rayu ngeen xoolal yéen yéen yéen ban bilan ngeen am ci xare bi mooy <laughs> moom ñoom dañu bëgg pousser gars yi bañ demaat fekk su jullit ñi rajaxewaat rajaxe leen benn yoon léegi nag ñu naan leen regardez votre bilan seen bilan mooy lan yéen laa Muhammad al qataltum yéen rayu ngeen Seydina Muhammad suñu l'ennemi numéro un public de Quraysh des des mushrikoun numéro un mooy Seydina Muhammad ñu leen rayu ngeen ko alayhi salaatu wassalaam walal kawa'iba ardaftum ñu naan déet yéen quel bilan vous proposez ba foog ne gagné ngeen yéen suñu mbokku Quraysh yéen ñiy wax ci ñun këne gañe nañ lii yëpp ci yomb la <laughs> mooy dañu def escale taxaw fenn di di di di di bon di rëccu ko waa ñii naan nañ demaat ñii naan déedéet ñoom Safwaan ak ñoom ñoo jaru ko jar na gañe mu ne yéen rayu ngeen Seydina Muhammad benn alayhi salaatu wassalaam walal kawaay ba atraftum jigéen ardaftum jigéen ñi nga xam ne mooy mooy njegemaal yi nga xam ne tollu ci seen digg ndaw ci jullit ñi yéen jàppu ngeen leen def leen ay prisonniers def leen ay esclaves de guerre ba daal di leen teg ci seen gannaaw gëléem yi di leen wommat jëmaleen Makka yéen defu ngeen loolu fii ban ban ban jigéen lañ fi jàpp prisonnier kenn amul kenn benn esclave bu ko jàpp kenn cem kon nag bi sama sonatum ak a bon li ngeen jëf waaye topp leen nële seen bilan la lii bilan la yéen war ngeen a prop war ngeen a euh, ruus sax di wax lii irja'u léegi nag pour nag yéen seen bilan bi ngeen redorer leur votre blason nag defaraat seen bilan mu baax mooy ñu delluwaat nañ delluwaat dëppaat léegi fekk leen fa fexe nag ray sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba pare jàpp ci jullit ñi surtout ñu jigéen ñi ay jaam yóbbu Quraysh bu ñu ko deful rek xam ngeen ne bi sama sanaatu waaye su booxoon ma li ñu jëf waaye defuñ fi dara mu ne nag bi waxee lool yonent bi alayhi salaatu salaam daal di ko yëg mooy ab intermédiaire kooku kon dangay gis ne lool mooy sabab bi kon gis nañ niñ ko mën a boolee léegi nag keroot nañ lañ nanu lañ nan lañu ñu génne kon yonent ci alayhi salaatu salaam bi bi ko waaj waxee lool yëgal ko loolu ci waa ak fa seen discussion ba moom nekku fanaan waa ji léegi mais finalement ban décision lañ jël non non non mooy ne euh, nekku fanaan leen waa léegi naan waa ji mais ban décision lañ jël dana déedéet dajale gaa yi jullit ñi ne képp koo xam ne fekke woo woon xare bi démb doo ànd ñun kon gis nañ Seydina Jaabir rekk radiyallahu anhu moom la nangu mu ànd ci xare bi ta fekkewul woon ndax li nettali ci baayam ak li tax ñëwul woon léegi nag bi muy dem yaa subhaanallah <laughs> non moo yéeme kii ne bi muy dem Abdallah ibn Ubay na ko ana ana raakibun maak neneent baa lay saat saam non tey moom damay ànd ak yow xare bii moom tey damay ànd ak yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko déedéet laa yantaliqanna ma'iya illa man shahida al-qitaal ne kenn ne déedéet doo ànd ak man xoolal malgré moom moo ñëwoon ba ca fële dëpp ne asaani muhammadun wa wa wa taba sibyan yonent bi muhammad seydina muhammad damaa damaa damaa topp idée xale yi topp xale yi rek te gis nañ seen réaction ñoom ak juif yi bi julli ñi démb mooy bés bi ci bés bés bi démb démb rek démb démb liñ doon wax kooku tey yonent mi alei satu su suba nga mu ne nañ dem nañ leen dem mu ne waat mu ne moom anaraaki bu maak man damay ànd ak yow damay war bokkat bokk ci xare bii cette fois yi yonent mi alei satu salaam ni ko déedéet kenn du ànd ak ñun lurul koo xam ne shahidal qitaala dafa fekke xare bi démb te moom moom fekkewul moom ñibbi na trois cents personnes alayhi la'natullah léegi nag saxaaba yi di waajal mooy ñi nga xam ne ñoom borom blessure yi ñoom ñuy waajal seen bopp ñuy waajal seen bopp malgré seen blessure ñuy dem kii imaam ibn Isxaaq ne di nettali ci noonu keroog nan lañu génne madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne eh, am na eh, riwaay imaam kii bi nu mu tudd al bi moom dana keroog yeneen ci ma saam bi ko waa ji waxee loolu wax ko waa Quraysh bam leen bam dajeeg ñoom ci ban discussion lañu ne woon ak li Safwaan wax dane yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa woo seydna abu bakar wa daa rasulullah sallallahu alayhi wa wa umar radiyallahu anhuma fa dakara lahuma ma axbarahu bihi waa moom bu dee imaam al moom dane waaji al la mooy ku euh, ci kojug mu euh, moom joxe na tur waaji moom imaam al wax na waaji euh, ni nga xam ne noonu la tudd dane abdallah ibn amr ibn auf al-muzani la moom loolu la wax euh, dangay gis ne riwaaye ñi ne dañ ne waa ji ci waa Quraysh la bokk alors que waa Muzayna ñoom bokkuñ ci waa Quraysh en tout cas moom loolu la wax mu ne yonent bi alei satu salaam bi ko waa ji waxee loolu dafa woo mu imaam al-Waaqidi dafa wookan kan Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar radiyallahu anhuma daal di leen wax euh, tuddal li nga xam ne waa ji moom la wax nee ah, wax leen leen waa Quraysh yi la ñoom nee na ñoom ñu ne ko nañu génn li ñu ñun daal liñ ci xalaat utlu bil adu génnal yonent bi alayhi salaam génnal nga dab leen ba buñ leen may ñuy ñuy agsi bay dal ci biir Medina ak njaboot yi fi nekk ak yooyu wala yaqhamuna ala dhurriya du ñu dal ci suñu njaboot yeeg ñi ne fii nañu génn dabi leen laata ñuy agsi loolu la imaam kii wax euh, ci riwaay imaam al al al-Waaqidi bi léegi rek buñ ñëwaatee ci naka lañ génne ci riwaay imaam euh, Ibn Isaaq imaam Ibn Isaaq mu ne fa haddathanii Abdullah ibn Khaarija ibn Zayd ibn Thaabit an Abi Saa'ib mawla Aa'ishata binti Usmaan binti Usmaan radiyallahu anil jamii moom mu ne fa xaddasanii Abdullah ibn Xaarija ibn Zayd mu ne nettali na ma sama sëriñ di Abdallah di doomi Xaarija Xaarija di doomi Zayd ibn Saabit radiyallahu anhu as-sahaabiyul jaliil an Abi Saa'ib sëriñam boobu di Abdullah ibn Xaarija jële ko ci ku ñuy wax Abi Saa'ib nekkoon mawlaa ci Aïsha bint Usmaan radiyallahu anil jamii mu ne anna rajulan min asxaabi rasulillah sallallahu alayhi wa min bani abdil ashhal mu ne dafa benn waay boo xamante ni ah, bu bokk ci waa bani abdil ashhal bokk ci saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane te kooku kaana shahida uhudan ma'a rasulillah waa jooju saxaaba boobu radiyallahu anhu te bokk ci waa bani abdil ashhal moom fekke woon na uhud xare uhud ak yonent bi alayhi salatu wassalaam dane moom mooy nettali kooku radiyallahu anhu mu ne man fekke naa shahidtu uhudan ma'a rasulillah ana wa axun li mu ne faraja'na mu ne man de fekke naa xare Uhud man ak sama benn frère sama benn mbokk nee na nag bañ jógee Uhud nag ba xare ba jeexee bi ñuy ñibbisi ay blessure lañ ñibbisee mu ne fa lamma azzana muazzinu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bil xuruj fi talab al aduw qultu li axi aw qaala li mu ne nag bi ñu ñibbisee jóge Uhud ah yonent bi ki nga xam ne mooy noddukat yonent bi saato salaatu wassalaam daldi woote ngir ñu génn toppul ki nga xam ne mooy noon bi comme ni ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam digle nee na qultu li axi aw qaala li nee man ma wax sama frère boobu ma ñu ma ñibbi si jóge Uhud ñun ñëpp ñu am ay blessure ma ne ko wala boog moom mu ne ma atafuutunaa ghazwatun ma'a rasulillah mu ne ah wala man ma ne ko mooy jàppatul est moom moo ko wax wala moo frère bi moo ko wax lool ne ko mais est-ce que ñun dañuy toog di xoole ab xare ak ànd ak yonent bi alei satu salaam du ñu rëcc ah wallahi ma lana min dabbatin narkabuha wa ma minna illa jarihun thaqil ñu ne mooy ñu def seen constat boobu wallaahi ñu ngi wàcc yàlla waa ñu ne moo àndi wàcc yàlla maa la naa maa jaw amuñu min dàbba amuñu waruwaay wu ñu yóbbu boo xam ne moom lañuy war ba mën a dem fa ñuy dabe aba sufiyaana wa ma minna illa jarih hunthaqi te ñu nag amuñu lu dul ay blessure nag yu rëy yu gis lay am mooy il faut pas ngay imaginer ay médecins sans frontières non croix rouge croissant rouge ci xare yi amul woon ah. mooy amoon na ci beneen façon ndax jigéenu jullit ñi ñoom radiyallahu anhu na buñ mësoon a génn ci xare yi dañ doon faj ko gisoon nañ ko ci xare bi ñoom sayyidatu Aisha ak ñoom euh, yaayu sayyidina Anas di wuti ndox di jox ñi nga xam ne ñoo blessé di leen ko di leen ko sexal yooyu ngir boobu mooy ngir ñu bañ a dee tamit dañ leen doon toppatoo di leen faj mooy loolu façon loolu mooy loolu moo tax buñ naan ay croissant rouge mu ngi sa solférino la xew xaw ma la loolu loolu waaw mooy seen bos croissant croix rouge mais quant action ay ñoo xam ne ñooy faj ci biir xare saxaabiyaat yi radiyallahu na dañ ko def jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax waa croissant rouge ñoom bu ñuy ut seen fu ñu teg seen mbir yee ak ci kuñ ko jële ñoom dañoo war a wax ñun ci saxaaba yi ci yonent bi alayhi salaatu wasallam ko jël ndax xare yi jigéen ñi ñoo doon faj ñi nga xam ne ñoo blessé ci biir xare yi loo yàlla laa jàppal loolu du Solferino ak waa janum tudd médecin italien boo bële waaw loolu mooy waa Croix-Rouge waaye ñun am nañ ko bu yàgg min mishkaati nubuwwa lañu ko jële walillahi alhamdu wal minna léegi ñoom mooy da ngay loolu mooy blessure yi blessure la yoo xam ne gis nga ni ko doon faje gis nga sayyidatu Fatima xam-xamam ci wàllu médecine lim xam ci wàllu paj ba moo tax keroog bi dereet yonent ma saab saab lu ñuy sotti ndox muy gën muy gën a sotteeku ni mu def lakk ay ab sër noonu lakk ko daal di jël kii euh, cendre feu kii lim lakk daal di ko ci teg ba moo arrêté li nga xam ne mooy mooy nàcc-nàcc yooyu mooy deret ji kon xalaatee noonu ah mooy ne c'était pas médecine comme bii nii de médecin yi kii la après yow defal la pansement defal la lii dóoral la mercure chrome xaw ma lan ak lan mu jeex de ah non et da doon ñàkk ñoom ñu ne wama minna illa jarihun saqi amuñu wa dabba bu ñu war bu doon tey amuñu char amuñu avion bu ñu bu ñu bu ñu transporté bu ñu yóbbu te amuñu tamit benn oto militaire bu ñuy yóbbu amuñu dara ñun daal te tamit ñu ngi am nag ñun daal liñ am mooy blessure yu diis la ñoom mais nee na malgré loolu fa xaraj naa ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mais ñu ànd ñu génn tam malgré loolu ñu ànd ci yonent bi alayhi salaatu salaam génn ànd ak moom waa léegi nan lañ doon def mu ne wa kuntu aysara jurhan min mu ne man nag mooy kiy nettali radiyallahu anhu mu ne man nag samay blessure malgré diis nañ mais nag samay blessure moo tane woon ay blessure am nag mooy moom moo ma gënoon a nettali ay blessure maa ko ginoon a woyof le fa kaana ida ghuliba hamaltuhu uqbatan wa masha mu ne léegi niñ doon def bi ñuy dem ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam di dem mooy dama ko doon yenu man daal mu ne fa kaana ida ghuliba bu demee di dox ba mënatu la dox mooy même dox normal rek mënuñu ko ndax seeni blessure mais ñu ne dañuy dem xare yaa subhaanallah wuuwe waay waay waay ñu ñun woo woo nañ ngànt bu yàgg yaa ngànt mu ne ha ñu ne ko ñëwal sol mbubbum ngànt toog ne ñun ci blessé yi nga xam ne ñu ngi nii sax dox sax tenir debout sax dañoo të waaye waaye kook nan lay yore jaasi ci kanamu xeej ci kanamu noonam waaye ñoom defuñu woon nee na daal bu doxee ba ba sonn mënatu la dem ma yenu ko mooy ma daal di koy porter mu daal di dox benn benn distance après li ci des ma yenu ko après moom mu ma yenu ko benn distance mu dox benn distance nee na noonu lañ dem hatta ntahaynaa ila man taha ilayhi al nee na noonu lañ def yoon bi ñun maag moom ba nu ñuy àgg fi nga xam ne fala jullit ñi daal di àgg loolu mooy ñoom ci riwaay imaam al-Waaqidi bi rahmatullah alayhi mu ne keroog Seydina Usayd ibn ibn Hudayr da wax naan dañuy wax Usayd ibn Hudayr mais dañuy wax tamit Usayd ibn Hudayr bi yeneen ci maa lay saab saab waxee lool mooy ñuy waajal di dem ñu ngi kon ci yoon bi nan lañu demee nan lañu génne moom mu ngi amoon tis'u jiraahaat wa huwa yuridu an yudaawiyaha lamma sami'a nidaa nidaa mu ne moom Seydina Usayd ibn Hudayr te euh, romb nañu gis tarjama walillahi alhamdu wal minna wa kaana min saadati bani Abdil Ashhal bokkoon ci mook Sa'd ibn Mu'aaz ñoo nekkoon ñaari sang waa bani Sa'd euh, Abd ibn euh, bani Abdi Abdul Ashhal ci waa Ansaar mu ne moom mu ngi amoon neuf blessures yu mag yoo xam ne moom da ko fekk bi bi bi dafa nekkoon di ko waaj a faj toog di ko waaj a faj di xool nan la koy faje di ut lu mu koy faje lamma sami'a nidaa rek ci la dégg Seydina Bilaal di woote ca kaw bi mu ko déggee neewul ah man nag damay faju quoi mu ne sam'an wa ta'atan lillahi wa rasulihi wa lam yu'arrij ala dawa'i jurhi waaw mu ne bi mu déggee loolu yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Bilaal di wax ca kaw di woote kaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ya'murukum bi talabi aduwwikum wa laa yaxruju ma'anaa illaa man shahida al-qitaala bil ams loolu Seydina Bilaal doon wax d'après riwaaya imaam al-Waaqidi bi naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo leen di sant ngeen génn daldi dabi seen noon bi di Abu Sufyaan ak ñi moo bu kenn génn koo xam ne moo ànd ak moo àndoon ak moom démb ci xare Uhud loolu gis nañ ko tamit ci yeneen riwaaya bi mu déggee loolu mu ne sam'an wa ta'atan lillahi wa rasuuli dégg ak topp walam yu'arrij ala dawaa'i jurh mu bàyyi fa lam doon mooy bu doon tey mu bàyyi fa comprimé yeeg pansement yeeg microchrome yeeg band yeeg lépp mu bàyyi ko fa daal jóg ci saase ne topp ak dégg ñeel na ngir yàlla ak ngir yonentam alayhi wassalaam moom nag e, e, imaam al-Waaqidi tudd na ñeneen ne ñoom it c'est pareil de toute façon keroog Uhud mooy ñu génn presque ñoom ñépp am blessure yonent ci lay saaf-saaf ci boppam moom dafa am ay blessure léegi génn gii nii ñu doon génn imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi daal dina koy solo luy loo xam ne tamit day ñëw di appuyer que riwaay ñoom imaam Ibn Sa'd bi même bu dee ne la ak ñoom imaam al-Waaqidi imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah ala al-jamii' mooy ne am na cosaan te cosaanam mu ngi saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullah alayhi imaam eh, eh, kii dane imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi moom bosam moo gën a yaatu imaam Muslim solo na ko waaye da ko bu tënk dafa tënk xadiis bi dane ci kitaabul maghazi ci bi muy nettali ghazwatu Uhud dafa def baabu moom imaam al Buxaari alladhina istajaabu lillahi war bunta ngi def ko mooy aaya boobu ñu gisoon ci bii weesu ci bi ñuy def tafsir bi keroog te waxoon ne aaya boobu nag ci beneen xare lay wax muy xare bi nga xam ne moom lañu ñu gis bunti woom noonu la boobu la ko ubbee alladina noonu la ko tudde ñi nga xam ne istajaabu lillaahi ñoo wuyul buur yàlla war rasuuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam léegi foofu la nettali xadiis bii mu jële ko ci yoonu Seydina Hisham mu jële ko ci baayam di Urwa ibn Zubayr mu jële ko ci Seydina tamtam di yaay di di Sayyidatu Aisha di sóoru yaayam moom seydina Urwat ibn Zubayr radiyallahu anil jami' mu ne seydina sayyidatu Aïsha dane ko ci alladhina istajaabu lillahi war rasul min ba'di ma asaabahum al qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim ci aaya boobu muy aaya boobu ndax aaya bi da ne bon gisoon na stajaabu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo wuyul buur yàlla ak ki nga xamante ne mooy ndawam bi min ba'di ma asaabahumul qarh ginnaaw bi nga xam ne ci la leen laale blessure yu metti yeeg deegu bari giñ leen ay keroog ak blessure yu metti ya ñu fa jële mu ne ginnaaw loolu lépp mu ne ñooñu noonu la lilladina ahsanu ñeen na ñi nga xam ne ñoo rafetal minum ci ñoom taxaw te ñun la mooy doone ñi rafetal ci ñoom non ñoom ñépp rafetal ñoom ñoom mu ne ñooñu minum wattaqaw te ñu ragal ajrun azim ñoom am nañu li nga xam ne mooy pay goo xam ne gu rëy rëy rëy rëy léegi ah ci li bi Sayyidatu Aïsha dafa wax aaya boobu bi mu ko waxee mu ne mu ne Urwa yabna ukhti mu ne ko yow sama doomi sœur ndax sœuram mooy grande sœuram Sayyidatu Asma bi mu koy wax li nag Sayyidatu Asma mu ngi doon dund mooy ndax Sayyidatu Asma moom dafa guddoon fan moom moom gis nañ moom moo mujj ba doom ja di Abdallah ibn Zubayr faat moom dañ koy faat mu koy dund Makka jamono ñoom Marwan ibn al ñoom al léegi mu ne ko yab na uxti yow sama doomu sœur kaana abawaaka ne sa doo sa ñaari baay yi de ñoom bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñoom la aaya bii di wax naan alladina stajaabu lillahi war rasul min mu ne ko yow sama doomi mbokk sa ñaari baay bokkoon nañ ci ñooñu nga xamante ne nii ñoom la alquran di wax ci aaya bii ñan la ñoom ñoo ñan wa Abu Bakr na Urwa Seydina az-Zubayr moo ko jur waaye beneen bàyyam bi mooy kan mu ne Seydina Abu Bakr nga ne non loolu non Abu Bakr daa jur ci daa jur Urwa mu la sii maam dañ koy woowi baay bi maam moo tax déggoo yonent ma lay saab saab naan anan nabi ca ghazwatu Tabuk euh, ghazwatu Hunayn mu naan ana nabiyyu laa kadib ana ibnu Abdil Muttalib man maay yonent bi nga xamante ne nii du koy wax lu amul man maay doomi ibnu Abdil Muttalib waxul maay doomi Abdallah dane man maay doomi doomi Abdil nu Abdul mu alam nu Abd Abdil Muttalib walla loolu laa bëgg Abdil Muttalib man maay doomi Abdil Muttalib moo tax maam dañ koy wax dañ koy wax te de gisoon nañ ca aaya ba aaya ba keroog sayyidatu sayyidina Yaqub euh, ba muy génn àddina daal di dajale doom yi ne leen ana lan ngeen di jaamu sama ginnaaw ñu ne dañuy jaamu sa yàllaay bàyyi ah ismaa ibrahima wa ismaila wa isxaqa ilahan waxidan wa nahnu lahu muslimun ilaha abaika ibrahim wa ismail wa isxaaq ilahan waxidan wa nahnu lahu muslimun ñun dañuy jaamu sa sa yàllaay bàyyi bàyyi lañuy la ñuy jaamu ñu commencé kan Seydina Ibrahim te pourtant maamam la léegi Seydina Urwa maamam kon mu ne ko sa ñaari baay yi di Seydina Zubayr ak Seydina Abu Bakar ndax kii mooy Seydina Zubayr moo ko jur moo jur Urwa ibnu Zubayr doomaa Zubayr waaye Seydina Abu Bakar moo jur yaayam muy Sayyidatu Asma bint Abi Bakr Sayyidatu Aisha ne ko sa ñaari baay yi nag di Seydina Zubayr ak Seydina Abu Bakar ñoom bokk nañ ci ñoom lamma asaaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa asaaba yawma Uhud mu ne ba nga xam ne ci la dal yonent bi alayhi salaatu salaam li ko dal keroog Uhud wan sarafa anhu al-mushrikuun xaafa an yarji'u fa qaala man yadhabu fii ithrihim fantadaba minhum sab'uuna rajulan qaala kaana fiihim Abu Bakr wa Zubayr mu ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu salaam jógee Uhud Quraysh daal di ñibbi mu ne yonent ci alayhi salaatu salaam da bañ li nga xam ne mooy waa Quraysh daal di dëpp ñëwaat ngir dalaat ci kaw léegi nag mu daldi di laaj saxaaba yi wax leen ana ana ci yéen mooy mooy ànd ak man ñu topp ko faaru Quraysh ñu fekk leen dabi bala ñuy retourné wu di ñëw Medina mu ne am ñu wuyu soixante-dix personnes am bokk na ci ñooñu mu ne seydina abu bakr ak seydina az-zubayr ibn al-awwam ah, kii nag mooy li ngay gis ne kon loolu la mais nga ne ma mais yow taxawal soixante-dix personnes bon yow ma foog ne yow riwaaya yi nga gis sànk dana ñoom ñépp la ma foog ne riwaaya yi nga wax yépp yi nga wax sànk dana yépp la ñépp mooy ñi demoon Uhud te faatuwuñ ñoom ñépp a gis nañ ñu ñu seen blessure yi yépp moo tax lii nag imaam kii euh, Ibn Kathir rahmatullah alayhi ci al-Bidaaya nihaaya moom bi mu ëndee xadiis bii nii dane wa hada wa hada siyaaqu gharibun jiddan dane xadiis bii nii mooy siyaaq bi mooy mooy mooy mooy niñ ko nii mooy niñ kënee gars yi soixante-dix lañu woon ñoo demoon mu ne lu tuuranke la ndax lan lu tax mu tumuraange mu ne ndax fa inna al mashhur inda ndax li siiw ci waa borom ahlu siyar borom xam-xamu siira ñoom imaam ibn Sa'd imaam ibn al-Waaqidi imaam Muusaa ibn Uqba ainsi de ci xare bi ñoom mooy képp koo xam ne fekke mu ne te ñooñu mais wa kaanu sab'a mi'a ñoom sept cent la rombee. ñi ñu qutila minhum sab'un wa baqiya al-baaqun soixante-dix lañ ci ñoom mu des ñeneen ci ñoom mu des mooy ñi des ñoom ñépp a dem alors que hadiisu yaay Aïcha bi radiyallahu anha dane soixante-dix personnes fantadaba sab'una rajulan minhum Abu wa Umar bi yonent waaye saab saab waxee kan mooy at ñëw ma ànd ak man ñu dem waa Quraysh ñi wuyu keroog soixante-dix personnes la mu ne bokk na ci ñoom Seydina Abu ak Seydina Umar léegi euh, loolu benn mooy ñaarango soixante-dix ak li imaam al-Hafiz Ibn Kathir wax nekk ni bon comme que ñëpp lañ waxoon tariwaay waa ahlu siyar wal maghazi loolu lañ wax xam nga da ngaa lii def contradictoire mais contradictoire loolu contradictoire ta euh, ci noonu mooy ci ngay man a tax que mooy imam al-Hafiz Ibn Kathir waxoon ne xadis bi xadis bi imam al-Bukhari moo ko solo na kon imam al-Hakim solo na ñoom imam yooyu yu wér mooy ne moom doowul ne xadis bi wérul mais dane contexte mooy xadis bi niñ ko nettalee nii ci biir siyaax bi ci biir contexte xadis bi niñ demee nii que ne 70 mooy ne loolu lu tuumuranke la mais pour wan ne mooy dafa xaw a contradictoire bi mais loolu amul contradiction li nga xam ne moom la imaam as-Saalih ash-Shaami rahmatullah alayhi moom bi muy tontu ci loolu dane az-zaahiru wallaahu a'lam annahu laa taxaalufa bayna qawli Aïsha wa maa dakarahu asxaabul maghaazi moom na ne li feeñ te buur yàlla nag mooy ki xam mooy ne amul wuute entre waxu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha lim ne soixante-dix personnes ñoo topp ñoo dë ñoo lan ñoo wuyu yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu ne ana mooy génn ñu dabi waa Quraysh mu ne loolu ak li waa saabul maghazi ku demul woon Uhud yonent bi alayhi salaatu salaam dane ku demul ku ku fekke du ànd ak ñun ña fekke woon Uhud ak seeni blessure dem mu ne loolu ak waxu yaay ak sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha wuute waa léegi noo koy boolee yaa imaam as-Salih ash-Shami mu ne nii lañ leen di boole amul wuute annahum sabaqu ghayrahum mooy soixante-dix yi bi yonent bi alei satu salaam di wax nañ Bilaal mu woote ngir ñu génn dabi gaa yi ñoom ñooy njëkk ñëw mooy soixante-dix yi yaay Aysa wax neen te ñooñu nag Seydina Abu Bakar ñoo génn ànd ak yonent bi alei satu salaam ak Seydina Omar ci lay mu ne summa talaaxaqal baaquun mu ne ginnaaw bi ñeneen ñi daal di koy mooy ñi ci des ñépp bi ñu ko yëgee ñoom it ak seen préparation laa dañuy waajal bay ñëw fekk ñuy génn ñu ànd ñu daal leen dab ñu ànd ñoom ñëpp dem te loolu nag mooy li gën a dëgër mooy ne amul xaraaba amu fi mooy ne amul loo xam ne lu tumuraanke ci mbir yi mooy nii la ñee dañoo njëkk a génn rek mais tekkiwul na ñeneen ñi demuñu noonu la ko ina al as-Salih shami borom Subulul Huda war Rashad noonu la ko boolee muy boole bu rafet wa rahimallahu anhu wa anna anna wa anna léegi kon noonu la génne kon imaam ibn Isaaq rahmatullahi alayhi di ñu nettali li ci tegu bi ñu génnee noonu ak ni ñuy demee gis nañu yoon bi léegi bi ñu génnee ana fan lañu yem ak ndax est ce que daje nañoo Abu Sufyan waaw